di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa billatii hiya axsanu xattaa yabluga ashuddah wa awfuu bilcahdi inna alcahda kaana masuula suñu boroom azza wajal di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer beeg ñeent mu ne walaa taqrabu ba léegi yi nga xamante ne nii moom jaam bi moom gis nga bu lëkkoo wala wala ak moom ci ay digal tey rek tere yii muy wax fii ci saar bii na ko leer ne kooku manula israade manula tukki mukk di dem ci boroomam azza wa jall loolu dafa impossible loolu mooy li nga xamante ne nii du mën a ne kon nag muy wax ba léegi ci yooyu nga xamante ne nii moom la tàmbalee woon bam naan waqadaa rabbuk sa borom de digle na daldi daldi farataal ngeen jaam ngeen bañ a jaamu ku moom ak yim ci teg yépp di continuer ba léegi yii bokk ci tere yi nga xamante ne nii moom la teg mu ne walaa rabu bu leen jege mukk maalal yatiim alalu ki nga xam ne jirim la voilà mooy alalu jirim bi bu leen ko jege de mooy jege ci lan ci lu ñaaw ak yàq illaa lu dul billati hiya ahsan lu dul li nga xamante ne noonu la gën a rafete mooy yow alalu jirim bi na ko jàppe comme ni nga xamante ne yow sa alalu bopp la wala sa alalu doom la joo xamante ne nii ju suu ju ndaw la mooy nga faatu woon bàyyi mu bàyyil ko fi alal am ku ko war a téyal na nga bëggee ñu yoreel ko ko nag yow noonu képp na ko jàppe jirim bi nga xamante ne nii alalu jëriñ bi nga xam ne ci sa loxo la ne kon mu ne illaa billati hiya ahsan lu dul loo xama nu mu gën a rafete rek mooy nu mu gën a rafete nga yore ko ko te bëggoon yow bu doon ne sa dooma fa nekk ñu ñu jàppalee ko noonu dal di koy yorale alal ji noonu na ko doxale noonu la de kon nag loolu lay wax nii rek mu ne kon nag te loolu mooy lan mooy di ko di ko dugal boo gisee comme li Seydina Omar doon wax naan dee leen commerce ci alalu jirim yi laa sadaqa mooy ki nga xam ne dafa yor mooy alalu jirim bi nga xam ne ndax lool farata mooy bu dee ne daa mat loo xam ne nisaab loo xam ne zakat da cee war di génn lool dafa far dafa farata la ngir ki nga xam ne moo koy yor mu ci toppatoo zakat bi ci war a génn mu ko ciy génne loolu nag comme que zakat bi moo tax xaqul mal la mooy même bu dee ne moom du mukallaf waaye ki ko yoral moom moo koy toot moo koy moo koy taxawal loolu ndax aqu alal la te alal yi bu matee rek mooy ne zakat condition mooy charte yépp daal di ci mat loolu moom zakat da cee war a génn Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum radiyallahu anhu doon wax ne génn leen mooy yéen ñi yor alalu jirim yi dee leen ci commerce di ci def mooy production bu baax di ko utal foo xam ne daal dina mën di jur alal ji waxuñu nag nga dugal ko ci banque boo xamante ne nii ay intérêt fay nekk nga naan looloo jur déedéet loolu dafa xaram loolu moom mooy même bu dee siiw na nga gis ñu nekk di ko def loolu dafa xaram jël sa alal dugal ko ci banque bàyyi ko fa bu ko defee bu yàggee dina jur ndax banque bi damay yokkal yoolu loolu mooy riba bi suñu borom di tere loolu loolu loolu loolu moom ay siiw nag diwoon koy def loolu tekkiwul dara borom di tabaaraka wa taala te déclaré na guerre ñi nga xam ne ñooy lekk riba yow nag bu dee nag mbiru àddinaa la gënal parce que ñépp koy def am nga projet boo bëgg a tëral wala kër koo bëgg a jënd nga ne sama yoon newu ci naa dem fee ca banque de l'habitat wala naa dem fële ci banque ya nekk fi nga xam ne fi ñu xam wala ci mutuelle yi dugal fa li nga xam ne mooy sama alal bu ko defee muy jur bu ko ma daal di koy jël di ko defare sama kër gi wala di ko àggalee sama liggéey bi loolu da nga xam ne dafa xaraam ak ku la ko man di wax kon nag mbir mi dafa leer yooyu moom ay feeru caaxaan la ndax riba moom bul foog ne daa xaraam rek pour ñeneen ñi moom yow nag bu la boo amee problème mu xaalis daal yow mbir mi dagan mbir mu du demee noonu daaw kon nag affaire bi loolu la de kon nag mu ngi noonu kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala kon mooy ni ñuy doxale ki yor alalu jirim bi ni mu koy toppatoowe bokkul mu koy dugal ci banque yooyu naan ngir mu jur déedéet day xool commerce boo xam ne wala boog sax mu gis entreprise boo xamante ne nii bu ko fa dugalee xam na ne fii moom bu doon alalu boppam la pare na fi ngir investir fi loo xam ne yaakaar na ne li ëpp ci njortam di njortam bu jaree mu laaj ñoo xam ne ñu xam domaine boobu la laaj leen à risque est-ce que bu ma ci defee alal yi nekkul loo xam ne damay risque perte ko ba mbir yi leer ñu ne ko ah fii de li ëpp suñu njort ak ñi ñu gis ñu jox koo def yépp gañe nañ ci mooy mbir mi daal indil na leen loo xam ne lu dagan la voilà yu mel noonu mu daal di koy defal investir rel fa xale bi yooyu léegi nag bu defee loolu yépp jël matuwaay yi nga xam ne moo war a far nag affaire bi borom bee dogal lu ko neex man ngaa dugal foo xam ne kenn masu faa perte dugal sa alal foo xam ne investir ngir am dara ngir ma loo am faloo mën a dunde lu dagan masoo kenn masu faa def perte yow nga def fa perte borom bi mooy dogal lu ko neex moom moom yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru comme ni mu ko waxe woon ci laay yi ñu génnoon de moom sa borom de moom yabsutu mooy tàllal tey wërsëgal de man yasha'u ku ko soob di ko yaatalal wërsëgam wa yaqdiru waaye moom de mooy xompal ku ko neex kon nag affaire bi loolu la bu ko defee nag mbir ma këpp bu boobaa kooku kenn du ko ne léegi yow gaaraan nga fayal déedéet parce que moom jëloon na matuwaay yi nga xam ne ñoo war waaye bés bu dee daa jël xalalu alalu xale bi mooy yow rakk baay baayam nga woon wala magu baayam nga woon wala sa xaritu baayam nga woon wala mbokkam nga woon bi mu génnee àddina ñépp d'accord ne ah yow mii de lañ wóolu nga yoral ko alalam wala baayam sax defoon na testament ne moom doomam yii mu fi bàyyi ñuy tuut tànk diw miire moo xam jigéen na moo xam góor moom la def mu waral leen seen alal yow loolu tekkiwul carte blanche loolu neex yow kooku la ñuy wax boobu ba léegi di ku la ñuy wax moo xam baayam ma ko waxoon wala ñeneen ñoo ko tabb ne ko yow miire yow lañ ci wóolu wala boog moom d'office la parce que moom moom kese moo fi magu baayam te baayam amu fi beneen mbokk mu a géral seen alal amul droit mu koy dilapider di ko yàq nu mu ko neexee déedéet moom la ñuy wax nii day xool lool nag foo xamante ne nii fu baax la fu yaakaar ne man nañ faa amee dara ci lu dagan mu dugal ko fa bu dee nag deful loolu lépp jëlul matuwaay yi ñëw rek keg benn commerce gaa yi wax rek mu ñëw dugal ko fa wala benn investissement saamu mu leerul ndax fii wóor naam wóorul def fa alalu ala xale bi wala loo xam ne moom bu doon alalam la ku ko ne woon def ko fa mu hésité mu daal di sikki sàkka du ko def jël fa alalu xale bi def ko fi kooku moom bu perkee day fay voilà mooy lam te bu doon 4 millions la ci def dañ naan ko acca 4 millions yi yaa koy fayaat da ngay rembourser amul perte nga tax parce que yaa ko tey voilà kon ya mbir mi noonu la ne kon nag affaire bi loolu la léegi nag ginnaaw loolu mooy kon léegi nag bu dee nag waajooju dafa ñàkk mooy ki nga xam ne mooy tuteur bi ki yor mbiru xale bi comme ki ñu wax sànq mais dafa ñàkk kooku alxuraan leeral na nee na kooku nay lekk bil ma'ruf voilà nay lekk moom ci alalu xale bi bil ma'ruf loo xam ne nag ci njekk la mënoo nekk yow sa kër ndekete yoo yow moom dëxin gese nga doon reere voilà di reer li nga xam ne mooy ceebu ceebu keccax après xale bi moom bay waajurum gaañu bàyyi la fi alal ji nga ne léegi nag àjjana ji ñëw na ndax alal ji baax na di reere ay ganaar di ndekki ay ay ay ay soos déedéet loolu dañ naan la ah déet yow bi nga fi nekkee avant ñoom seen alal ji defe ne noo doon dunde léegi daal yow daal alalu dañ lay leer ne yow moom ci alalu gone yi nga bëgg a tedde kooku nag dañ koy tere kooku moom du du du lekk bil bil maaruf kooku moom lekkul ci njekk mooy ne kii daa bëgg a tedde li nga xam ne mooy alalu <coughs> jërim yi kon nag loolu la de mooy ne mooy sa train de vie ba nga doon dunde di ko ci dundal moom da fekk yow nga ñàkk bu dee man ngaa am loo dunde yow mooy amoo droit di jël ci alalu xale bi voilà mais bu dee da ngaa ñàkk lool yow mu yor alalam te moom alal jaa ngi nii te yow yaa ko yow yaa ko yor di ko gérer ak moom te yaa koy dundal ci kër gi la ne voilà ci loolu ne borom bi ne bee ci jël loo xam ne mooy lu nga loo mën a dunde waaye bil ma'ruf ci loo xam ne ci njekk la loolu nag kenn du ko dag nag ne <coughs> lii voilà mooy deux cents euros wala na jël cent euros par mois non dëkk bu ne la nga la digg dóomu la nga xam ne daaw ku ko def dinañ ni kii moom lekk na dundal na mbokkam loolu te lool mu ngi dund loolu lay jël te nag waxuñ ko mu yem ci loolu léegi nag ut liggéeyam ba mu doon def mu bàyyi ko tëdd ci noonu rek déedéet dañ naan koy jafal effort ya nga doon def ngir am foo jàpp waaye comme que amagoo te borom bi loolu la dogalagul yow de lekkagul bil ma'ruf kon nag loolu lay wax de kon moom la naan nag wala taqrabu bu leen jege gis nga fii li mu wax ci sinaa kese yem mooy bu leen jege yii dafa xaraam ngan bi maa xaraam yoo xam ne borom bi waxul sax bu leen ñëw di ko lekk bu leen lekk dane non fii dane wala taqaru bu leen ko jege ndax gravité bi mooy ay gone yoo xam ne xamuñu dara nekk bas âge nga ñëw lekk seen alal ci maali foronoon ñu naan paa bi de cëy biiram bii de mooy biiru ga mooy almeeru ganaar yi déedéet waxul bul wax loolu lool mooy almeeru safara si rek ndax moom la suñu boroom doon wax al inna alladhina yaquluna dëgg gaa yi nga xam ne dinañ gis ko laay yooyu la ci saar yi ñëw la innal ladina dëgg-dëgg gaa yi nga xamante ne nii yàquluuna ñooy ndóof di lekk am amwaalal yataama li nga xam ne mooy alalu jirim yi man ci loo xam ne ak tooñ la voilà mooy yi ñu waxoon léegi rek nga xam ne yow moom si tooñ la voilà nga jël takk ci ñaareel wala takk ci ñeenteel ba pare wàcc ci pasero wàcc ci benn bawol bawol wàcc ci tamit di lekk daal lu la neex waaye taw ba paa bi kenn mësu koo xamee loolu léegi mu ne kooku mooy ki nga xam ne moom zulman da koy lekk ci tool na xam ne innamaa dëgg dëgg li am ba des yàquluuna li ñuy lekk de innamaa yàqulu innamaa yàquluuna fii butuunihim naaraa la ñuy lekk noonu de ci seen biir ya mooy safara la ñu koy lekk mu nekk ganaar yu neex ay ndawal yu neex waaye mooy bañ fa duggee loolu xaqiiqa bi réalité bi mooy safara la waaw wasa yaslawna te xelséef nañu buñ ñëwee fii alaaxira si dina xelséef nañu dugg yasla ya fa sa wa dinañ sa iraaf yi nga xam ne safara wi tàkk daru fay kon nag affaire baa ngoog ndax gravité leen moo tax mu ne bu leen ko jege lu dul alalu ki nga xamante ne nii mooy jirim bi jirim nag mooy koo xamante ne nii ba muy génn àddina baayam mooy baayam ba muy génn àddina moom majeurul voilà majeur nag du 18 ans voilà loolu mooy koo xam ne gone la woon koo xamante ne nii baayam ba muy génn àddina moom fekk na mu nekk ndaw wala mu nekk koo xam ne sax daa mooy bi ñu ko ëndee moom ci la baayam génn àddina ñoo ñëpp ay jirim lañu man li nga xam ne noonu lay nekk mag waaye kenn du am nekk majeur nekk mag benn pa cinquante ans la am papaam génn àddina naan paa bi jirim la déedéet du jirim de kon nag affaire bi loolu la affaire baa ngi noonu nag kon mu ne kon mu ne kon wala taqrabu bu neen jege maalal yatiimi alalu ki nga xam ne jirim la de illaa billati hiya ahsan lu dul li nga xamante ne naal noonu la gën rafete de hatta yablugha ashudda nanga ko gérer toppatoo ko toppatoo bu baax ba ni nga xam ne ci lay jote digg dooleem mooy ci lay nekk mag majeur nekk koo xam ne nag koo xam ne ku mën a gérer la parce que bu dee du ci ay at kese de mën naa nekk at moom la suñu boroom di wax ci suuratul baqara naan bu leen jël seen alal yi di ko jox ñi nga xam ne sufaha yi ñi nga xam ne dañoo dese mooy ñoom mag nañu am nañ ay at yi wat waaye nag seen xel daa des kooku bu leen jël seen alal yi di leen ko jox voilà loolu bu leen ko defaa ah kon nag mooy xale bi mooy moo tax mu doon wax ca beneen saaro wa in anastum minhum rushda bu ngeen ñëwee ba lim yoo yële ba seetlu daal di leen saytu seetlu nañ kii mën naa gérer alal bu boobaa fadfa'u ilayhim amwaalahum jël leen seen alal yi ngeen leen doon dencal ngeen jox leen ko mais bu dee dem xam nga ne kii mënu la gérer da nga koy jox fii cinq cinq cent euros mu dem jënd ko benn bal quoi daal di dem kooku moom déedéet kooku kenn du ko bàyyeeg alal ji waaye it mooy koo xamante ne nii ndaw soo xamante ne nii waaye mooy alal ji mu yor yépp benn jour lay ñëw ci xew def ci lépp kooku kenn du ko jox que boo koy jox mu koy dilapider dañ naan ko lañ yow de lañ day la woon xew mii rek mu jël ji mooy alal da ko bàyyam bàyyi lool daal ko ciy def kooku kenn du ko jox kon nag loolu lay wax de hatta bak li nga xamante ne nii kon yob lu ko lay jotee ashuddahu mooy matam nekk koo xam ne mën naa gérer alal wa awfu bil ahdi te nag na ngeen di mat mottal li nga xam ne mooy kóllëre lii dinañ ci ñëw innal ahda dëgg-dëgg kóllëre kaana nekk na mas'ula les leen di laaj wallahu ta'ala